fa yaqulu al-imaamu al-hujjatu abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawi ad-dimashqi ash-shaafi'i rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi s-saabi'i wal-'ishriin ba'da l-mi'a وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة rawaahu abu daawud bi isnaadin hasan kon al imaamu al haafizu e, an-nawawi am na lum ci teg at-tira bi kasri taa'i al-muthannaati min fawq wa hiya an-naqs wa qiila attabi'a kon al imaamu al haafizu an-nawawi rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci suñu bunt bi ñu nekk muy chapitre cent vingt-sept wala garab ci tool bi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 qaala abi baynama ana mudtaji'un fi lmasjidi ala batni gisoon nañ jàngat yi koon nañu ko tàmbali jataay bi jiitu woon waaye taxriij bi lañ gisoon gisoon baat yi ak fan nga koy fekk ci téere yi ak xadiis yi niroog moom ci jataay bii ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu ko gisoon jàngat yi Euh, wallahu taala alam léegi nag ñu war a jël xadis bu mujj comme niñ ko waxoon muy xadis bii di huit cent dix-neuf ci bunt bi di wax ci tegginu nelaw muy baabu aadaabi nawm wal idtijaa'i wal qu'uudi wal majlisi wal jaliisi war ru'ya aw war ru'ya kon tegginu nelaw tegginu tëdd tegginu toog tegginu jataay tegginu nag ka ngay toogal ak tegginu euh, gént mu indi xadis bu mujj bi kon muy xadis mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi alhamdulillah muy seydina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu an rasulillahi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na man qaada képp ku jekki maqaadan ak jekkiyu kaay mooy képp ku toog benn bërëb toogukaay waaw jël place fenn toog fenn lam yadkurillaha taala fiihi waaye ba mu fa toogee daal toog na fa ba jóge fa tuddul turu yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegut ca jataayam boobee foofee mu toog kaanat dina nekk alayhi ca kaw waajoojee minallahi tukkee ca yàlla tira waaw waalan mooy tira imaamu Nawawi ca suuf mu ne tira bi kasri ta'i al musanna ta bi nga xam ne ñaari tomb la am tii da koy maas ci suuf tii bul wax ta bul wax tu waaw bul wax at tii min fawq nga xam ne ñaari tomb ci kaw nga bañ koo jaawaleeg ñaari tomb yi ci suuf mu ya waaw tii mu ne wahiya loolu nag li muy tekki tira mooy an su mooy ak wàññeeku wa la nee nañ tabia ak tabia mooy loo xam ne lu ñu lay toppe la waaw mooy yàlla dina la topp le fait que mu defaloon la xéewal indi la fii ginnaaw bi mu la amalee mu lay tëbb lu nekk li tax nga mën a am la nga sol la nga yor waaye ci sa wàllu lépp sa santé lépp defal la loolu lépp amoo dara nga toog ci bataay ba jóg santoo sa borom bi nga xamante ne ay xéewalam laa tu'addu wala tuhsa waaw xéewalam yim la dotti du lees di takk ba di ko mën a compter waaw kon nag loolu euh, lu ñu mën a compter ba di ko takk du loo moom moom moom man da ne mu ne kon ku toogu bërëb ku toog ab bërëb mu ne waaye wamanit tojaa jaan képp koo xam ne tëdd na ab tëdduwaay foo xam ne dafa tëdd ab lalla wala foo xamante ne bu nooy waaw wala pajaas la waaw wala lu man di doon nga tëdd laa yadkuru allaha taala fiihi tëdd ba jóg te santul tuddul yàlla fàttalekuwul boroomam tudd ko mentionné wul le nom de son seigneur ah prononcé wu ko benn yoon tudd ko tëdd foofee mu tëdd ludul ludul ne ah kookee dina nekk moom itam ci kawam tira waaw illaa ah kaanat bokk alayhi min allahi tira dina nekk tukkee ci yàlla ci kaw waaja nekk li nga xamante ne tira waaw mooy lan mooy liñ jógoon ak wàññeeku ak topp gu la sa boroom di topp ci xéewal yooyu yow nga xamante ne benn ah, cant ko di ko fàttale ko di ko tudd te di ko bàkk defoo ko waaw ndax neex neema gu nekk daa am obligation de sant gu nekk ca gannaaw yow mu may la nga yékki waaw may la nga tëdd nga pare jóg yooyu yépp sa yoon new ci xalaatoo sa borom tuddoo ko santoo ko defoo dara kooku moom boroom bi bu la fayee loolee sa ñàkk sa sa sa yëgadi googu ak sa sa sa sa nuqsaan gi nga nekkee gàttañ lu gi nga nekkee mooy yow moom lii la lay teg mooy di nga am Euh, euh, euh, lu mitti loo xam ne moo lay dal allahu akbar mooy yëga di kon baaxul allahu akbar kon hadis bi nii la ko al imaamu an moom la di mooy bi mujj léegi nag laaj bi première njàngat mooy léegi hadis bi est-ce que al kese ko solo ñu ne la hadis bii de ah, imaamu Tirmidi solo na lu xaw mel nii ñoo ko ci lépp ci Seydina Abu Hurayra boo xam ne daa am lu mu ci yokk na ko alimaamu imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi daal na koy solo moom tamit al imaamu Abu Dawud dinañ gis seen riwaay ngi gis eh, li nga xam ne moom lañ wuteeg li nga xam ne moo nekk ci riwaaya al imaamu Abu Dawud ah te Abu Dawud indi na bi nga xam ne façon bi nga xam ne noonu la ko al imaamu eh, at-Tirmidhi daal di indee eh, boo boolee xadiisam bii ak boobu moom mu mat. li nga xam ne noonu la ko al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi ak ñoom imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullah ala al-jamii li ci lu jiitu woon moom imaamu Ahmad solo woon kon al imaamu Abu Dawud mu ngi koy nuyu ci abwaabu kitaabi awwalu awwalu kitaabil adab baabu karaahiyati an yaquuma ar-rajulu min majlisihi wala yadhkur wala yadhkur wala yadhkurillah voilà <laughs> waaw mooy buntu bi nga xam ne mooy wax. karahiyatu sib tere buñ tere an yaquma ar-rajulu nit ki di jóg min majlisihi ca jataay fam toogoon cab jataay ak fam toogoon n'importe quel toog nag waaw wala yadhkur allaha te du tudd yàlla waaw loolu moom waaw an yaquma wala yadhkur allaha ba pare du tudd yàlla loolu moom danger gi nekk ci loolu léegi nag moo indi mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne haddathana nettali nañu Qutayba ibn Sa'id gis nañ ko gis de muy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana al-Layth mu ne ki ñu nettali mooy al-Layth de al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri al-faqih al-Misri mooy xaritu imaamu Malik rahimahullah an Ibn Ajlan moo ko jëlee ci Eh, eh, eh, ibn Ajlan di Muhammad ibn Ajlan al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani mawla Fatima bint al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf siiwoon ci ibn Ajlan waaye dàkkantalam moo doon Abu Abdillah al-Madani rahimahullah moom nag imaam ibn al-Hafiz ibn Hajar dafa wax ci Taqrib at-Tahdhib Euh, ne saduqun illa annahu ixtulita ixtulitat alayhi ahadithu abu abi hurayra mu ne moom ku dëggu la waaye nag sauf que euh, jaxasoo na ci moom xadisu saydna abu hurayra yi te bii ci moom ci saydna abu hurayra ci xadis saydna abu hurayra la bokk sauf yeneen xadis yi ñoo tax yeneen euh, moo moo dëgëral affaire bi waaw yeneen yi comme niñ koy gisee an Sa'id ibn al-Maqburi mu jëla ko ci Sa'id al-Maqburi di Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi Abu Sa'id rahimahullah al-Madani an Abi Hurayrata mu jëla ko ci Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani ñii ne Abdurrahman ibn Sakhr ñii ne Abdurrahman ibn Ghunm ñii ne Abdullah ibn A'id ñii ne Abdullah ibn Amir ñii ne Abdullah ibn Amr ñii ne Sakin la tuddoon ibn Wazma ñii ne Sakiin ibn Haani ñii ne Sakiin ibn Mall ñii ne Sakiin ibn Saxr ñii ne Aamir ibn Abdi Shams ñii ne Aamir ibn Umayra ñii ne Bariir ibn Urshuqa ñii ne Abdu Nuhm ñii ne Abdu Shams ñii ne Gunm la tuddoon ñii ne Ubayd ibn Gunm ñii ne Amr ibn Gunm ñii ne Amr ibn Aamir ñii ne Sa'iid ibn al-Haaris ñii ne Umayr ibn Aamir ibn Dhi Shari ah Eh, loolu lépp ay wax la ak yeneen ak yeneen ak yeneen moom dañoo wute ci ay mbirum lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri bëri hmm? eh? abu abu abu abu eh, abu hurayra loolu daal la siiwe moom loolu moom ku ne abu hurayra moom gaa yëpp d'accord waaw waaw <laughs> ah, boo waxee turam nag ah wute ba bëri na waaw moom wute yi daa bëri ci turam baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw mooy xaafizu saxaaba kom li borom moo tax ñu koy wax loo lool imaam al-xaafiz ibn Hajar ya taqrib taqribu tahdib mu ne mooy xaafizu saxaabati waaw <laughs> moo ëpp mu solo ci xadis en tout cas nettali lum nettali ci xadis voilà loolu précision la <laughs> ku ëpp lim takk ci yoneen saa salaam loolu beneen affaire la ku jële ci yoneen saa salaam kooku ki ci ëppale mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mais ku ba pare eh, lu ëpp la mu jël ba pare daal di koy nettali kooku mooy Seydina Abu Hurayra voilà radiyallahu anhu moo ëpp lu mu nettali ci xadiis bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw <laughs> voilà kon eh, loolu eh, lu ama am solo la waaw ndax Seydina Abu Bakar li mu daje li mu nekk yonent sallallahu alayhi wasallam moos ak lépp <laughs> mooy kooku li mu takk waaye talul woon jàngale waaw xilaafa geeg yooyu taluñu woon yooyu ah waaw kon loolu lu ama am solo la léegi kon sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qa'ada maq'adan lam yadhkuri llaha fihi kanat alayhi min allahi tira wa man ittaja'a madja'an la yadhkuru llaha fihi kanat alayhi min allahi tira kon nii la ko al imamu Abu Dawud inde xool al imamu Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala imam Abu Isa daa am leneen lu mu ci yokk mo ne moom mu ngi ko indi ci abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabul qawmi yajlisuuna wala yadhkuruuna allaha ta'ala mu ne bunt bi nga xam ne ci abwaabu da'awaat bunt yi ñaan yi ñu koy jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam bunt bi wax nit ñi nga xam ne dañoo toog ba pare te tudduñu yàlla toog ab jataay ba jóg ndeysaan tudduñu yàlla ndaw xasaara ndaw xasaara ndaw xasra waaw yaa xasra waay ah mooy loolu lépp day tekki tamit tira comme ni ko imaam Abu Dawud ki imaam at-Tirmidhi di waxe léegi nañu xool mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi wa Abu Bakr al-Basri al-Hafiz gënoon a siiwe ci Bundaar sëriñ waa kutubu sitta qaala mu ne rahmatullah alayhi haddathana Abdurrahman ibn Mahdi mu nekk ñu nettali ma Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hasan ibn Abdurrahman al-Anbari Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i rahimahullah qaala mu ne haddathana Sufyan mu nekk ñu nettali ma Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana an Salih mawla tawama mu jële ci Salih mawla tawama gis nga hadis bi jaarul ci Ibn Ajlan voilà <laughs> waaw Sufyaan an Salih mawla tawama mu jële ci Salih euh, euh, euh, Ibn Nabhan la tuddoon Abu Muhammad al-Madaniyu ah, am mooy Salih te moom mi siiw woon nag ci ibn bu ñu naan Ibn tawama mawla bokk mawla tawama noonu la siiwe woon moom euh, euh, ki nga xamante ne moom mooy nekk ni abu muhammad ñi ne abu abdillah almadani aljumahiyu mawlaahum rahimahullah euh, taw ndax taw ama mawla taw ama bint umayya ibn xalaf xalaf <laughs> kon taw amam doomam la woon waaw <laughs> moom saduqun euh, ixtalata bi axira kii dane imam euh, euh, borom taqribu tahdib imam ibn hajar rahimahullah mu ne ku dëggu la waaye mujj gi dafa doon def lef le da doon jaxasoo kon mu ne la kii ibn adi de na la ba'sa bi riwayati al qudama anhu kabni <coughs> wa ibn mu ne moom nag amul problème bu dee ñu ñu njëkk ña ñoo jële ci moom comme ibn Zib Ah, nga xam ne moom kii la woon eh, taalibe kii la eh, xaritu imaamu Malik la Medina la ne woon ah abi Dhi'b ibn abi Dhi'b waaw ah, nga am ne maamam ju soori Muhammad lañ koy dàkkantale ah ibn abi Dhi'b maamam ju soori la abi Dhi'b moom ku sore sori ci maamam yi la léegi euh, moom mu ne bu dee moom ak Ibnu Jurayj ñooñu moom mooy euh, kooku baax na waaye Sufyaan kii Sufyaan a jële ci moom voilà Sufyaan <laughs> ibn Sa'id ath-Thawri rahimahullahu ta'ala kon an Salih mawla at-Taw'ama an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maa jalasa qawmun majlisan lam yadkuru allaha fiihi wa lam yusalluu ala nabiyyihim illaa kaana alayhim tira fa in shaa'a azabahum wa in shaa'a ghafara lahum haadaa hadiisun hasan wa qad ruwiya min ghayri wajhin an abii hurayrata an annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'naa qawlihi tira ya'nii hasratan wa nadaama wa qaala ba'du ahli al-ma'rifa bil-arabiyya at-tira wa huwa an-naar riwaay bi ma yor nag huwa as-sa'r la def sauf que eh, borom eh, kii. Eh, tuhfatul ahwazi al imam cheikh al mubarakfuri moom dane moom annaar la wax waaw huwa annaar ne tira mooy annaar kon loolu ci riwaaya mu ne kada fii nu fii nusxa lii ci benn nusxa dii la bu eh, xam ne noonu la mooy eh, eh, manuscrit sunanu tirmidhi am na foo xam ne naar la def at tira huwa annaar voilà mu ne lii la léegi kon Euh, euh, euh, gis nga kon fii dane yonent bay kat sam dane sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu maa jalasa toogut qawmun benn ay ñoñ majlisan ab tooguwaay lam yadhkurullaha tudduñu yàlla fiihi ca seen jataay boobu ñu jataay walam yusallu te julliwuñu ala nabiyihim ci seen yonent bi alayhi salatu wassalam toog ci jataay bu jóg tuddoo yàlla julliwoo ci yonent bi alayhi salatu wassalam illaa ludut kaana alayhim tira dina nekk ci seen kaw tira imaamu Tirmidhi ca suuf mu ne at tiratu nag mooy xasra wanadaama mooy ak rëccu waaw ak rëccu la leen di di la leen di tegal la leen di la leen di jural ëllëg waaw ay way jëlee yow bu dee ñi nga xam ne dañoo toog imaginer ci jataay tudd ñu yàlla julluwuñ ci yonent may saar saam ëllëg mooy nekk ci ñoom ak rëccu ci ñoom lan ngay xalaat ñi nga xam ne ñoom dañoo toog ci ci ci jagataay di fa def yu yëga di wala lu xaraam <laughs> non ñooñu moom dañ leen a jëlale moom waaw ñooñu dañ leen a jëlale yow nga toog ci jataay nii kese di waxtaanee seen mbiri àddina ak yooyu nga xam ne lu dagan la mais ba nga jógee tuddoo yàlla julliwoo ci yonente may saam loolu ci boppam di nga ko rëccoo la bu la yàlla toppee dina lu duma moo tax mu ne am nañ ñenn xam ne dañoo wax nag ci waa euh, <laughs> ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu lenn ci boroom xam-xamu langue bi étymologie arabe mooy arabe ñi nga xamante ne ñooy toppatoo làng bi nee nañ ak tira huwa naaru tira mooy safara mooy dina nekk seen kaw safara ëllëg ah, bu leen ko yàlla fayee noonu bu leen yàlla jéggalul toppe leen loolu safara lañ jëm walla wal iyaadu billah la ilaha illa loolu nag laa la doon wax keroog ci danger bi nga xam ne ñu nekk ci su nan lañ ma ne xame lii nag ba pare léegi ñu ne la bon léegi yow nekkal devant la télé lépp luy caaxaan bu ci jaar seetaanal garaawul quoi c'est des jeux c'est des nangam c'est des nangam non c'est féexal alors que premièrement ñoom li ñu soloo ñi ci ëpp tous baaxu ci yow amoo droit di xool ñu mel noonu ay jigéen ñuy ñuy plonger ci ndox ay góor yoo xam ne sax li ñu sol yow daanaka seen poot yi ca kaw la nekk yow ci sa bopp góor amoo droit di xool lool ci sa moroomu góor yàlla tere jigéen ak yu mel noonu lépp di lu xaraam ngeen ne léegi dara newu ci quoi wal iyaazu billah wal iyaazu billah yow bu dee ji toog di wax loo xamante ne nii xaraamul daa dagan rek ñu jóg tudd ñu turu yàlla julluwuñ ci yonente may sa sa ñoom lay nga xam ne bu leen yàlla toppee loolu dina nekk ci ñoom ak rëccu ëllëg dina nekk ci ñoom bu dee ci wax gi safara ci seen kaw waaye dina nekk ak wàññeeku wu rëy ci seen kaw lan ngay xalaat nag Euh, euh, euh, nga nekk ci loo xam ne moom lu xaram la ñoo kantaa ñi nga xam ne moom dañoo nekk moom di toog di jëw ñooñu moom ya ñooñu moom ñooñu moom dañ leen a tege ni dee moom <laughs> waaw waaw wala toog di di di di di teg ay plan waaw ngir ay nit ñoo xam nañu baax lañ nu ngeen leen di yàqale kooku tudd na yàlla kooku kooku dañ koo jëllale waaye hadith bi am na lu muy sous-entendre mooy kon ki nga xamante ne nii kon daa toog ci jataay te laata muy jóg ca jataay ba tudd na yàlla julli na yonent bay saasaam julli na ci yonent bi alayhi saasaam kooku moom ëskey kookee kooke moom dina am pay gu rëy rëy rëy waaw allahu akbar allahu akbar kon mu ngi ne nee loolu lu ama am solo la waaw <laughs> léegi léegi kon nii la ko al imaamu at daal di indee mu ne walam yusallu ala nabiyihim maa jalasa qawmun alhamdulillah ay nit duñu toog majlisarab toogi lam yadhkurullaha tudduñu yàlla fiihi ca jataay ba walam yusallu te julluwuñu ala nabiyihim ca seen yonent ba alayhi salaam illaa kaana alayhim tira lu dul da nekk ci seen kaw ak wàññeeku wala ak riccu lay doon ci seen kaw ëllëg waaw dinañ ne ah waaye suñu jataay boobee waaw xam nga bari na ñoo xam ne bu ñuy faatu dañuy faat dañuy rëccu waaw waaw dañuy rëccu lu tax ñuy rëccu parce que daa dañoo xam ne ah, ay waay maa gàttañ lu waaw ay waay lu waay waaw xam nga suñu boroom doon nañu ko euh, euh, moytandikuloo ci suuratu zumar wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqula law anna allaha hadaani lakuntu minal muttaqiin aw taqula hiina taral azaab law anna lii karratan fa akuuna minal muhsiniin balaa qad jaa'atka aayaatii fa kallabta bihaa wastakbarta wa kunta minal kaafiriin allah allah allah suñu boroom ne wattabi'u ci suuratu Zumar aaya cinquante cinq waay waay te ngeen topp yàlla topp leen ahsana li nga xam ne mooy lii rafet ndax lépp lu ma leen yéene lu rafet la sariya bi lépp rafet waaw wala bu dee daa am ñaar ñu def loola ñaar waaw loo xam ne lii lu baax la lu bon la am le plus bon biir leen le plus bon ndax sharia day woote ci li nga xam ne di tirer nit ñi vers l'excellence waaw ku def lii baax na waaye léew a gën defal li gën waaw topp leen li baax li nga xam ne moom laa wàcce ndax li ma wàcce lépp baax waaye ci ma digle seetle li ca gën a mat ngeen koy defe noonu ma unzila ilaykum min rabbikum li ñu wàcce muy téere bii di alquran digal yi waaw tukkee ci seen borom ak sunnaa yonent bi alayhi salaam min qabli laata nag def leen ko de loolu loo tax mën di ngeen fi maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun wax nañu ko fële binduma jinne ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma waaw kon nag gaaw leen min qabli laata an yatiyakumul azab bugal mi di leen dikkal de bugal mi may wax ne képp ku ma jaamuwul nekk ci yëga di li koy dal laata bu leen di dikkal de barkatan ci mbetti ci mbetteel nag waaw wa antum te ba muy ñëw di leen bett laata shurun du ko da ngay dafa ne yàlla muy mbugal gaay danaa leen xaar leen maa ngi ñëw <laughs> dé lu bari ci mbetteel lay lay dégg waaw waaw kon nag li ma leen di bañal nag am taquula mooy allah taquula mooy mu bañ a wax nafsun benn bakkan bu ëllëgee bu mbugal mi ñëw mu nekk fi li ma leen di bañal mooy mu taxaw naan ba bakkan war a taxaw naan yaa xasrata ay waay di dëgg la waay waay woo naa sama pertaange waay way way yaa xasrata waay woonaa samak sa non du xasra du xasra yaa xasrata mooy samak samak rëccu waaw xasra mooy rëccu xasra mooy ak rëccu mooy moom mooy ak pertange te moom lay eh, eh, mooy xasra bu amee tomb moolu mooy pertange bu dee xasra mooy ak nadaama mooy ak ak ak rëccu yaa xasrata ay waay woonaa samak samak rëccu waay ala ci kaw la nga xam ne maa faratu la nga xam ne maa ko gàttañlu fii jambillah ci wàllu yàlla ay way wàllu yàlla ay way digalu yàlla yi nu ma defoon ak moom alquraanu yàlla njàngale yonentam yàlla sallallahu alayhi wasallam lu ma defoon ak moom ma yégadi woon ci vraiment nekkoon ci ëpp nilaar waaw bu dee pobi je suis as lu ñu ma laaj sa way ma ma ma ma tontu waaw nekk ci benn génie boo xamante ne nii mais amul koy tudd lu dul samay xam na ko ak ban caaxaan même ñi nga xam ne sax ba muy xew ñooñu moom baayam ci bi ko jur juddoogul woon xam ne nit waaw boobu moom amu ci gàttañ loo waaye nan ngay jàpp jàpp bu baax nan ngay jullee julli ju baax xamu ci dara waaw ay ay ay ay minimum waaw bu dee yéeféer bi moom daa di gën a dee bon moom waaw moom moom yëfi àddinaam kese lay toppatoo lépp lu jëm ci yàlla léeg-léeg nga gis ñenn ñi amul waaw ñi nga ñuy woote seen ay ate nangam ak nangam ñëw ba foofu borom bi ne man nag dama leen di bañal loolu de waaw génn leen ci seen yëgadi gi an damay bañ nit ñëw bakkan ñëw ëllëg de di woote waay waay maa ngi woo sama sama sama riccu de ala ma li nga xam ne man maa ko gàttañ lu fii janbillah ci wàllu yàlla